ak mbëllee mbëllee mbëllee waaw hammazin masha'in bi namim manna'in lil xayri mu'tadin asim mbëllee tàllal salaam ne ñu diw wax ba pare nga tàllal ko salaam eh, yooyu yépp danga koy moytu ci salaam ne aleykum usikum bi taqwallah waaye usikum bi taqwallah maa ngi leen di dénk ragal yàlla ci seeni wax seeni jëf ci seeni jëf bul jëf dara loo xam ne lu yàllay tere la waaw bu la kenn jaral ngay mooy yàlla parce que mooy diw mukk ni nga dul mooy yàlla ci défendre caaxaan ci sa làmmiñ noonu it ngay cay jëf bu kenn bu kenn tax ngay mooy yàlla parce que mooy diw na nekk doomu ku man di nekk doomu sëriñ bi gën a mag ak dara bu deful dëgg yow bul ñëw wala waxul dëgg di ko jéem a jàppale parce que rek mooy diw te leer na rek bu doon keneen nga ne lii du dëgg waaye mooy diw déedéet kon ausekom maa ngi leen di dénk bi taqwallah ci ragal yàlla ragal yàlla tamit ci seeni wax ci seeni jëf kon ak seeni jëf waaw bi gën a garaaw nag usikum bi taqwallah ngeen ragal yàlla ci seen xol mooy jëfi xol yi bàkkaari xol yi ngeen fexe mu bañ a seen xol yi lu mel ni feebaru xol yi iñaan ñaan soxor nga xam ne boo gisee nit am dara nga iñaane ko bëgg xéewal jooju toqu ci moom ñëw ci yow wala mu am dara mu nga mer waaw sa journée yàqu parce que lan diw am na lu rafet am na lu baax am na loo xam ne loolu usikum bi taqwallah fexe leen ba loolu bu mu daleen dal ku mu dal nga fexe di ko fóot di ñaan buur yàlla te bi gën gaaw mooy di tallal sa loxo buur bi subhaanahu di ko ñaan tey xool yonent bi alei salaatu salaam ak alquran nan lañu waxe noonu lañ koy faje nga daal di appliquer loolu waaw kon uusikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a maa ngi leen di dénk tamit ginnaaw li gën lu ñuy nit muy ragal yàlla was-sam'i wat-ta'a alayhi yi maa ngi leen di dénk dégg ak topp waaw wa in abdan habashiyan même ki leen jiite ab jaam la boo xam ne éthiopien la wa in ta'ammara ci yeneen riwaaye aleykum abdun habashi même bu dee ne un esclave éthiopien moo leen jiite lu tax yonent mi aleyhi salaatu salaam exemple bi mooy gis nga waa Makka mooy waa arab yi arab yi nga xam ne waa Quraysh ak fi ñu toll wala ansaar ñooñu mooy ñi nga xam ne euh, ñenn ñi ay jaam lañ woon ci ñoom mooy comme éthiopiens yi waxoon nañ la nag jaam du affaire peau noire kese Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu arab bu weex tàll la woon te jaam la woon ak ñeneen ak ñeneen ñoom Suhayb ar-Rumi la woon moom est dafa ne woon africain noir la woon moo tax wax naa la ne connotation bi ñu am ak xalaat bi ñu am bu ñu nee esclave rek ñépp di xalaat noir yi loolu ci tubaab yi la jóge ci ñoom lañ ko jële ci ñoom lañ ko jële mais jaam moom ca l'islam amul woon po nga nekk noir da nga doon gis jaam yu gën weex seen sang gis jaam yoo xam ne ñoo gën a ñuul am ñoo xam ne loolu du ci woon dara Seyna Bilal xanaa doo ne amul woon xare yi ñu demoon. jaam yi nga xam ne dañu leen doon jële ci xare yi di leen séddale xanaa doo ne Seydina Bilaal ma su ci am jaam te est-ce que ñoo ñëpp ay ñoo ñu doon xareel ay noir lañu hein kon moo tax lu yëfu tardé yooyu nga xam ne buñ ne esclave noir yëpp tëb ñoom la ñuy wax ay panafricanisme seen idée yu ñàkk yu yu arriéré yooyu nga xam ne hein ay ay ay ay ay négritude idée yu yu yooyu nga xam ne vraiment mooy obstacle yi gën a rëy yi tax bokk na ci li gën a tax nit ku ñuul lu avancé mooy seen idée yooyu nga xam ne dafa retard tout le temps ñu ngi kolewu ci peau bu ñu yor seen couleur de peau ku yëngu nag ku wax dara rek ñu ne il est alors que loolu demewul noonu léegi yonent ma sa sam joxe exemple bi mooy yéen xam nga il est il mais improbable yéen ab jaam boo xam ne abdan habashiyan ab jaamu éthiopien ñëw nekk jiit fii nii ci arab yi waaw te ñun mu ngi mel ni rek ñu ne woon hein Sénégal Sénégal moom ma la abd rek moom gars yi mooy de ñu ne waajib doxandéem la demal ci suñu mbokk lébu yi daanaka léegi peut xaw ma léegi mais man mi dëkkoon ci seen biir mooy de kuréelu lébu nii buñ meroog yow. ayow ah alay doxandéem lañ lay wax mooy moom mooy dëñu war na fi nga bokk léegi imaginer ñooñu ñu ne leen yéen bon waxuma la ab jànde ab kajoor kajoor moo leen di jiite rek loolu rek gaa yi eh, mooy nekk caaro Thiaroye wala ay Serigne eh, Ndakaaru yi ah mukk mooy ni mu improbable te loolu te kooku mooy du jaam te sénégalais la comme ñoom bu lee ne ci ñooñ la impro waaye lan ngay xalaat nag ñu ne la ab jaamu éthiopien jiite saadaatu Quraysh imaginer ñu ne la ab jaamu éthiopien moo jiite Quraysh ni mu improbable te loolu réew yépp la mooy bu jàppee mu ngi mel ni nga ne nga ne nga ne nga ne tubaab bi français bi hein eh, yéen dee leen dégg di topp même bu dee ne ki leen jiite xam nga ñoom seenu esclave la woon loolu tubaab bi jamais mooy lu mel noonu mooy lim improbable yonent waaye saa saa ne loolu sax même bu dee am na ah même bu dee ab jàmm moo leen jiite na ngeen dégg te di topp lim leen di digal waaw waaye loolu mooy la yonent waaye saa saa nag wax nañu nag innama sa innama taatu fil ma'ruf nee nañu nag topp ci njekk lay ne mooy bu dee ne dañuy digal loo xamante ne nii. mooy yàlla la du ñu ko def ah non kenn du ko def kenn du ko def mais nag fekk lim ñuy digal du mooy yàlla mais nag dina jëlaale suñu àq comme ni mu waxoon Seydina naa Dar waxoon ko saxaaba yi ne leen nan ngeen di def bu ngeen amee ngir yoo xam ne dañuy jël seen àq ñu ne ko loo ñuy loo ñuy digal loo ñuy conseiller mu ne yéen def leen li leen war te seen àq ngeen laaj ko seen borom waxul jël leen ni ngànnaay de tuy tuy tuy assassiné leen ko déedéet. def leen yéen li leen war rek te seen àq nag ngeen tàllal seen loxo seen boroom ci seeni julleek seeni yëpp ngeen koy ñaan ngir mu jox leen seen àq matal leen seen àq waaw loolu la mooy fekk mbir mi moo tax <laughs> Seydina Abu waaw wa in mu ne même bu jëlee sama même kooku ta déggal toppal même bu dee dafa jël sa alal waaw même bu jëlee sa alal dóor la sax fekk ci ci ci sa personne laal mooy xam nga loolu ba léegi neewu la doo fi jaamu yàlla mooy sa alal xam nga loolu tooñ la mooy nguur gi la ñu ñëw ci ay façon impôt yoo xam ne yu tooñ la di jël seen alal waaw loolu la loolu loolu mooy waaye axalamaa la ka ah, loolu lay tekki mooy yenn façon impôt yoo xam ne leer na impôt yi il est waaw ça c'est des impôts mais nag yéen mu ne même wa in axada wa in darabaka wa axada maalak même bu la dóoree sax teg la ay punition fekk ci sa yow rek la mu ne yow alayka bis sam'i wa ta'a waaw déggal topp waaw laalagul sa diine ah neewagu la yow é eh, eh, yow dootu kenn doot fi jaamoot yàlla ku dee lool dañuy bañ ne ko nag dañuy jaamu yàlla parce que kenn du fi jaamu keneen ku dul ku dul borom bi subhaanahu wa ta'aala tax nga naan duñ jaamu yàlla ñoo bañ boobaa ñoo bañ waaw aleykum ah, kon mu ne leen as-sam'a wa ta'a dégg leen topp leen même bu dee ne wa in abdan habashiyan même bu dee ne jaamu éthiopien moo leen jiite waaw li ci yéeme xadis bi ni mu siiwee hein daanaka xutba yu bari moom lañ koy ubbee ci pays jullit yépp hein xutba yu bari te pourtant daanaka ñoom ñépp ne dañoo révolution waaw révolution arabe yi ñooñ danga leen lii ñoo la ko gën a mokkal fopp fopp fopp gaa yooyu mel ni xadiisu yonent bi aleyhi salaatu gisuñu ko alors gis nañu ko waaye doyloowuñu ko li ñu doyloo mooy leur maître la révolution française lañu jël comme li nga xam ne mooy modèle wal iyaadu billah wa raa'i shaati yaxmi dhi'ba anha fa kayfa idha dhi'aabu laha ri'aa'u waraa'i shaati ki nga xam ne mooy pasteur bi ki nga xam ne mooy euh, wattu jur ji di leen sàmm day lan lu muy def day fexe di leen protéger contre le loup yi contre loup yi tëll yi waaw ndegment yi nga xam ne buñ leen bàyyee dinañu faagaagal li nga xam ne mooy mooy jur ji képp kuy sàmm danga leen di sàmm ah ngir ndegment yi bañ leen dal dal seen kaw comme gaynde yeeg seeg gi yeeg euh, euh, euh, kii ñu mel noonu xojog yi non pas xojog xojog ëpp kii la mooy mooy écureuil Euh, euh, ñoomin tillëg ñoom gaynde gaayooyu waaw ñoomin njàppaan ba njàppaan yeeg yooyu dal ci kaw troupeau yi waaw léegi lan ngay xalaat bu dee nag léegi dañoo jël gaynde yeeg luu yi ne léegi yéen yéenay sàmm troupeau yi ñi nga xam ne dañ leen doon sàmm sàmmkat bi ñoom la doon fexe ba bu bi léegi ñu jox leen nag ubbil leen ne ay dugg leen leen di surveiller lan def mais dañ leen di saccager loolu mooy jullit ñi xam nga luñ bàyyi ñi nga xam ne mooy yéeféer yi nga xam ne bu ñu sañoon l'islam du amul way ci kaw suuf day fay te loolu mooy mooy seen end la nekk léegi seen loi yépp contre l'islam seen loi yëpp boo gisee parce que comme que yenn yi mënuñu ñëw rek di cible l'islam dañu naan way contre la religion yi mooy mais ñëpp xam nañ ban religion wa tax ñuy wax ndax ñeneen ñi ñu ngi fi woon kenn deful dara waaye nag l'islam c'est l'islam qui dérange yow ñooñu nga xam ne boroom xam-xam bi ko ñooñu lay fexe bu ñu seen yooyu seen seen ñooñu noonu bu ñu jege l'islam dara waaw seen idées yi bu ñu fexe di germer di sax. ci xolu jullit yi yow lan ngay xalaat nag léegi bu ñu leen joxee jullit ñi nag ne nag seen xol yaa ngi nii saxal leen ci lu leen neex lan la ñuy def nan la ñuy def l'islam la ñuy njëkk effacer loolu moo tax xoolal niñ koy fexee ci wàllu ko télécommunication yi hmm? télé yi internet lépp ba jullit bi day mujj yaay gis jullit yoo xamante ne nii daanaka ils n'ont ils ne sont des musulmans que des noms nom bi sax léeg-léeg dañ koy changer parce que bon ça culturellement yow saay bon ay Muhammad yi saay sallallahu alayhi wa sallam saay tur bii moom boo ko amee handicap la quoi pour pour pour ta pour pour ta ton ascension quoi dans la société ya ya subhanallah ya subhanallah Seydina Muhammad handicap la turu Seydina Muhammad handicap la waaw parce que ci kuffaar yi lañ nekk loolu lañ leen gëm loo waaw loolu lañ leen gëmloo ba yow même lool bu nekkoon est ce que loolu tax na nga ne léegi man tur bu tedde noonu dama koy bàyyi di tuddoo ay xaw ma Dominique ak lu kenn xamul ah ka subhaanallah te loolu fa la wërsëg ne wërsëg mu ngi nekk ci la la kuffaar yi di wax mais loolu du dëgg mais dañ laa gëmloo ne yow manoo manoo parce que loolu la boo coloniser xalu nit danga koy fexe gëmloo ne gis nga burul man nga torox loolu lañu gëmloo mooy budul nasaraan bi ñun ñun ñépp ay torox te bari waa kuy wax loolu la gëm mooy ne euh, du ko wax nii parce que loolu c'est choquant mu koy wax moom xam na ni loolu sax c'est choquant mais xamul ne gars yi dugal nañ ko ci muul bi te xamu ko doxalinam lépp mooy jàpp na ne bu bàyyee tubaab bi si fini ndax sha am tusibana daaira bi gars yi doon wax eh, sa waay ñun dañuy bañ problème ñàkk geeg yooyu yépp dal ñu kon nag bàyyi leen ñu ci yéey rek loolu lañ lay gëm loo alors que hada kadib loolu dëgg loolu du dëgg nit ki nag boo gëmul sa bopp ah borom bi bàyyi la ak la nga gëm ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sha maan maa nga fa samay njortu jaam yem ci man rek léegi nag na xool lu ko neex mu njortu ko ci man bu jàppee ne xéewalam newul ci loxoy kenn an nafa wa durr min arrahmaani laysa min as-sudaani wal bidaani bu ko gëmee loolu mooy ko kenn du ko gën a texe waaw li bi di wax noonu radiyallahu anhu am nafu ak lor newul ci nekkul ci ci buur yàlla mi nga xam ne moo fees del lay lëkk gis nga min arrahmaani Allah Allah ndax ci rahmaan lañu defale lépp moom mi fees del la ci yërmande googu képp ku am xéewal gu man di doon ak lépp loo xamante ne luy tukkee la di dal ci nit loolu ci arrahman la jóge waaw muy borom bi subhaanahu wa taala mi fees dell ak yërmande arrahim te yërmandeem yaa mu ne an nafa wa dar wa durru gis nga nag njariñ réussite falaax prospérité waaye tamit wàllu njariñ ak duru lor ak ñàkk ak lor ak ñàkk yooyu yépp bi gën a garaaw nag moom mooy yooyu yépp daal min arrahmaani quoi ci arrahmaan la jóge azza wa jal laysa ñoo ak ñii tukkeewuñu minal biidaani wa suudaani jógewul ci ku weex jógewul ci ku ñuul mooy ku bu lee fi sa maître yow en tant que noir gëm loo wene bu dul ñoom doo dox moo tax <laughs> jàpp nañ ne bu leen di badi yàqu xam nga looloo tax l'africain surtout l'ouest africain ak ñoom seen monnaie colonisée yi duñ ci teel a génn mooy lool la da gis ñu ka ñu jàng mais loolu lañ jàng ñooñu amuñu xam-xam parce que seen njàng moom loolu lañ leen jàngal ñi mu ñi tubaab bi formé yépp te amuñ formation diine ñoo la gën a gëm loolu que bu ñuy bàyyi français fa bi di torox parce que monnaie c'est c'est quelque chose boo xamante ne mu ne c'est quelque chose de sensible yu mel noonu mooy gis nga idée boobu ñu leen jox waaw l'esclave du vingt du du euh, l'esclave wala l'ex-colonisé la waaja doon wax waaja ñu tuddee université de Dakar ba mu ne l'ex-colonisé day mel ni cet esclave du vingt-et-unième du du du dix-neuvième siècle nga xam ne une fois libéré de de de de de de chez son maître arrivé au bas de la porte ñëw ba ci bunt bi mu retourné waat duggaat ci kër gi newaat man daal damay nekkaat jàmm parce que il ne sait où aller mooy wax na dëgg foofu mooy ex-colonisé mooy gars nga xam ne nee am nañ indépendance nii mooy gars yi nga xam ne nee am nañ indépendance nii ñoom l'ex l'ex colonisé mu ne kooku day niroog esclave bu dix bi nga xam ne maître am da koo libéré mu ne moom day niroog ki nga xamante ne esclave bu dix-neuvième boobu nga xam ne dañu koo libéré sangam moo ko libéré quoi parce que bon léegi nee nañ nañ libéré esclave yi waaw fin de l'esclave de l'esclavage ñu libéré ko mu dem ba ci bunt bi bon day sànn mu waroon a nekk jour boo xam ne da cee waroon a bëgg parce que ci lay nekk libre mu génn saa yi jëw ba ci bunt bi mais bon dellu siwaat ñëwaat ci maître bi quoi ne ko non man je reste esclave parce que xaw ma mooy parce que lan xamul fu mu jëm parce que waa ji du esclave corps yi mooy li garaaw mais esclave esprit waaw yow dañoo danee sa corps sa sa non seulement ni ñu danee sa corps bi lu raw noonu la ñuy danee sa sa xel mi loolu nag la nasaraan bi def gaa yi boo gisee kuffaar yi loolu lañ def jullit ñu bari gëmloo leen ne bu dul ñun ngeen torox bu dul ñun moo ngeen torox moo tax jamais ñu naawal seen bopp de leur propre zèle jamais tout le temps ah l'oncle Sam na jege waaw foo waaw de ko ne nañ koy joxe milliard mu ñuy protéger walla iyaadu billah nañu def li mooy boo gisee mais ñu mel noonu naka la yàlla bi ñoom la yàlla dimbali dimbali ñoo xam ne jàpp nañ ne gëneel ak texee loolu lépp mu ngi ci loxooy noon yi mënuñu ci dara il faut se soumettre tout temps xalaat sax xaw a génn ci keppaar ci paa du keppaar ci tàngoo mooy ndax loolu keppaar lay nuru ci bitim mais mais fala jahannama la buñ na teg ndax loolu la fekkewu que yow sa xel mi tëju noonu ñu tëj mooy ah loolu mooy li gën a yées waaw noonu lañ leen def suñu xel yi ku mel noonu nag suñu boroom nee na xalaatal yow njoortal sama jaam daal li mu njort ci man rek lay am boo njortee ne yow sa xéewal yépp ci salaire bi tubaab bi jox kese la mën a jóge boo mu ne bu lay licencier ngay torox suñu borom bàyyi la foofu ak sa wërsëg waaw bu entreprise bi culbuté nag yow nga culbuté wu bu yàgg waaw ndax bu dee chef yi moom ñoom moom bu ñu bu ñu bu dee ñooy sëqat mooy dungur ya dee nañu bu yàgg booy culbuté ngeen di culbuté waaye boo gëmee ne man daal sama wërsëg fenn nagul ci kenn laa wax ci borom bi subhaanahu wa taala ne fu ne nag laa koy ute waaw sama liggéey bii même bu dee liggéeyu jàmbur la dara laa jàppewul ne moom moo tax may am dara bu ma naree def looloo xam ne dafa contraire rek li ma gëm li ma lislaam digal dama ko fii baax waaw ndax gars yi naan na eh, saa yi mais comment tu vas faire avec ton logement comment di nga nooy faye sa logement yi sa njaboot nooy def loolu lañ lay gëm loo ñu bari looloo tax du ñu gaa yi ñu nekk fenn waaw lu ndaw lañ fay am ñu jàpp ne bu ñu fiy jóge di torox suñu boroom nag nekkoon ah na njortu ci man lu ko neex foofu laa koy bàyyi foofu laa koy bàyyi foofu laa koy bàyyi ñu bàyyi la foofu rek waaw kon nag njariñ ak lor daa newul ci kenn ci buur yàlla lay tukkee kenn la manula def mu dara gars ñoom ñu tayle seen mbir jox ko ñi nga xam ne ñooy ñooñ lañ def modèle ay révolution française waaw boo xam ne gars yi ñoom côté matériel bi rek lañ gis mais li mu yàq ci ci dëkk bi kenn daa xam nu mu toll kenn daa xam nu mu toll mais révolution française ci la jikko yu yées yépp ñëwee ak ak ay mai 48 ak 68 ak yu mel noonu mooy imaginer xalaatal gaa yi léegi libertinage gi am mbonte gi am mais loolu amul woon loolu lépp fruit yu révolution bi la mais côté boobu ñun duñu ko xool mais comme que ay matérialiste lañ mujj doon mooy tuuti matérialiste yonent bi alei satu salaam na gëmloo moom xama jàngalewul loolu waaw waaw maa ngi leen di dénk wa sam'a wa ta'a di dégg tey topp fekk mu ngi nekk loo xam ne même bu dee arrangé wu du leen mais du leen yóbbu ci loo xam ne lu xaram la même bu ma arrangé mu ne dégg leen topp leen waaw même bu dee un esclave éthiopien moo leen jiite dégg leen ngeen topp ndax kat fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kaseera ndax kat képp koo xam ne képp koo xam ne ya'ish dina dund minkum ba'di ci yéen sama ginnaaw fa sa yaraa naa gis te dina gis ixtilaafan wuute kasiiran mu baree baree bari mooy ku dund sama ginnaaw mooy fii tàgganale te ñoom it xam nañ ko moo tax ñu ne ko ka annahu maw'izatu muwaddi' ñu ne ka anna hadhihi maw'idatu muwadda dafa mel ni sa waaraati bii daal kuy tàggatoo lay niru kon nag ah fa awsina mooy conseil ñu yonent bi alayhi salaatu salaam wax na leen ci biir ne leen mooy dëgg la waaw tàgge na leen boppam waaw fa innahu li am ba des moom man ya'ish képp képp ku dund minkum ci yéen sama saxaaba yi ba'di yi sama ginnaaw fa sa yaraa dina gi ixtilaafan lu wuute kathiran lu bari waaw mooy mooy mooy xëccoo yi dina bari ndax jamonoom alayhi salaatu wassalaam yooyu amul ndax moom mooy làmp jant bi nga xam ne leer bi nga xam ne moo tim ñépp waaw ba tax yooyu benn amu ci woon moo tax yépp la leen wax wuute yi am seen biir yéen saxaaba yi radiyallahu anhu yooyu yépp mu xamal leen kon képp ku dund ci yéen ni na gis ixtilaafan kasiira muy li nga xamante ne mooy wuute wuute gu yaatoo yaatu bari waaw courant yi dina bari courant yi day bari hein nga gis xëccoo yi ku nekk ne moo ne ci dëgg waaw xam nga ñun xam nañ ci dara léegi ñun kuréel bu tëb ne moo gën waaw ñun ñooy waa ñun ñoo gën li gën ñun ñoo ne ci li yonent sallallahu alayhi wasallam ne woon mooy booy dégg nit ñi yow bu dee ab observateur nga finalement te amoo lu ak ak leer lu la leer yow mbir yi sa bopp bi mooy jaxasoo après parce que mbooloo moo jëm moo dem mu ne moom li mu yor moo yor dëgg ñi ci des yoruñu dëgg waaw ñi ci des yoruñu dëgg yoruñu dara poussière kese lañ yor nga gis mbooloo moo dem daanaka ñu naan la suñu sëriñ wala ki ñu topp ku ko toppul alku waaw ku toppul suñu sëriñ alku nga ku ko xam te gëmoo ko alku nga yow bu dee observateur nga ngay xool danga naan mais lii moom parce que ñii kuréel bu ne ñoom ñépp di jullit ku ne ne moom moo yor dëgg keneen ki yor ko loolu problème la moo tax yooyu yépp wax yooyu yépp benn demewu ci noonu ku la ne man kuréel bi ma àndal wala cheikh bi nga xam ne moom laa àndal moom rekk a fi am xam-xam ñi ci des amul xam-xam loolu du wax ju am loolu du wax ji nga xam ne mooy li li dégg képp ku la ne tariixa bi ma ne moo moom mooy tariixa ñi ci des yoruñu dara waxu la dëgg waaw waxu la dëgg waxu la lu am képp ku la ne kii ku àndul ak sëriñ bi ma bi ma bi ma bi ma bi nga jox weer bi yaboo nga dagg sa kurus waxu la lu am kooku day wax lu ko neex waaw képp ku ko xam te yeesalu la yow waratoo kurus waxul dëgg ma doo bàyyi nga wax ma waaye yow lu may bàyyi moom nga war a wax mu bàyyi li muy wax waxul lu am <laughs> qu'est-ce que tu veux que je te ku waxul lu am waxul lu am waxul lu am ak kum man di doon noo ko naw naw naw kooku day expliquer waxul lu am de waaw ku la ne fii mu ne waaw masala yoo xam ne wuute la nga ne man ku ci àndul ak man mazhab bi ma àndal en tant que maliki yoroo ñoo ñi ci des yoroo dëgg kooku tamit waxu la li nga xam ne mooy li am wax na lu la wuteeg li am waaw képp ko xamante ni day xabdu ci julli kooku julleem baaxul parce que loolu kenn du ko def parce que gii mooy li imaam Maalik li Maalikee di wax dañ naan la yow waxoolu am te Maalikee yépp sax d'accord ñoo li nga wax mooy kër jëf jooju sax yow Maalikee ci boppam am na ñoo xam ne dañuy xabdu bu ñuy julli waaw premièrement loolu day won ne yow say wax amul say wax amul parce que am na aimma maalikee yoo xam ne loolu la def loolu lañ doon def te loolu lañ def ba génn àddina léegi yow dangaa bëgg a wax en plus kon imam ash-Shafi'i masula julli ah déet boo nee ku xabdu sa julli baaxul wala yow mooy kon imam Shafi'i rahmatullah alayhi te wal iyaadu billah masula julli imam Ahmad masula julli imam Abu Hanifa masula julli te manil ma me kan moo wax loolu moo tax moo tax nag bopp yi dina tàng ci yooyu man fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira képp koo xamante ni nii dund na sama gannaaw rek loolu mooy saxaaba yi mais nit ba ñuy ñëw ba yawmal qiyaam hein li ñëw mooy ku ci dund hein ku ci juddu rek di nga gis wute yu baree baree baree bari dangaa mais xanaa koy wute yi masula am waaw firaq yu bari ay firaq yu bari ay kuréel yu baree baree bari da gis benn kuréel sax ci biiram mu am ay ay ay yu bari waaw biir ibaadu yi nga gis ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ne léegi cheikh ba yoratul dëgg bon parce que moom gis nañ ne day neexook ahlu suufiya léegi kon moom huwa fi dalalin mubin léegi ñun ñoo yor dëgg di parce que en plus këram dafa am dafa am téere yoo xam ne téere Sëriñ Tuubaa la kon loolu radiyallahu anhu day wane ne kon moom ci waa ahlul bid'a wal la bokk kon bokkatul ci ñun ñun ñoo yor dëgg ñun ñoo yor as-sunnatu saafiya al mutahhara waaw loolu ibaadu yi xam nañu ko waaw ci seen biir ay kuréel nga dem tariixa yi parey mooy ñëw doon wax sànq ku ku sama sëriñ wala ki ma sama muqaddam bi wala sama sëriñ sàngam yee samul amatoo kurus loolu <laughs> ku ko déggul mooy yow yow tu yow vécu yow sa vécu dafa des waaw nga xam ne dañuy nekk nit ñoo xam ne ñoom pour seen affaire baax pour ñu baax il faut ñu ci des bon waaw yow loolu mooy la yow pour nga baax foog ñépp bon yow nga door a baax quoi lakin <laughs> aktar an-nas la yaqilun ñoom duñu xalaat parce que loolu rek problème la woon waroon na leen poser problème kon yeneen ma lay saab-saam waxoon nañu fa in na hoo ndikk ko saxaaba ñu ni tabaan man ya'ish ku dund sama ginnaaw fa sayara dina gis ixtilaafan wute kasiiran bu bari léegi nag comme que bi mu defee mooy lii mooy dafa def dafa def constater li nga xam ne mooy liy am ndax yonent bi alei salaam moom du xaar ba mbir yi xew mu naan maa ngi constater waaw ku yàllay xamal du ne rek moom balaa mën a xam mbir yi mooy il faut mbir yi ne këpp ne jonn ba pare lii muy wax mu ngi koy wax te xewagul woon voilà léegi par mu defal leen ne leen planter ne leen lii mooy xew yi ginnaaw gi mooy boo waxee nit ñi nag ne problème yaa ngi lii de ay problème la yuy xewi mooy danga leen di jox nag naka lañ ciy mucce mooy di leen jox médecin bi bu nee malaat bi eh, diagnostiqué ko diagnostiqué ne ko nag yow am nga problème wu cholestérol am nga problème wu rein buy waaja am problème am nga problème mu tension mais xanaa kay du yem ci loolu rek ne ko nag léegi va vas-y demal sa yoon yépp dina ko ne nag loolu nag lii moo koy faj lii moo koy faj lii moo koy faj bindal ko ordonnance ne ko demal ci pharmacie sàngam ñu jaay la yii wala nga dem ci pharmacie bu la neex nga wan ko kayit gi mu jaay la yooy nga koy jël suba lii ngoon lii wala daa ci semaine bi lii ak yooyu mooy lool mooy loolu mooy logique bi waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu mooy sunnaam mooy du ñëw ne problème yaa ngi aywa man dem naa sama yoon déet daleen leen di wax na ngeen koy faj comme que wax na ko te force day am te ñun xam nañ ci dara waaw mooy wuute yu bare di ngeen ko gis ku dund gis wuute yu baree baree baree bari yu jommal doomu aadama waaw mu ne leen nag bu demee noonu nag. li leen ci génne mooy fa aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa alraashidiin almahdiyiin tamassakuu biha wa adduu aleyha binnawaajis mu ne leen nag bu ngeen gisee yooyu leen rekk leen ciy muccal lenn kese amul ñaareel de ku la fi gëmloo ne leneen dina la muccal wallahi ci ci ci ci lii mooy fitna yi doon wax bokk na ci fitna yi mu doon wax yi ci gën a garaaw mooy wute wute ci borom borom waa waa l'islam waaw loolu moom mooy wute foo gis wute te loolu mooy li gën a neex iblis mooy ay jullit yu wute allah iblis moom loolu nag mooy affaire loolu mooy affaire te loolu ci fitna yi mooy bi gën a bokk na ci ci gën a garaaw waaw fitan yooyu mu doon wax ka qita'il laylil muzlima waaw mel dog mel ni dog lëndëm yu këriis waaw nga xam ne nit ki day xëy nekk jullit balaa ngoon mu nekk yéeféer bu gontee nekk jullit balaa suba mu nekk yéeféer waaw di jaay diineem ci poñetam àddina mu tuuti te du dara voilà loolu la de loolu la allahu akbar yonent salaam nag ne leen kon fa aleykum képp kon ku la gëmloo ne feneen la mucc gi nekk waxu loolu wax na la lu wuteeg li am de kon fa aleykum maa ngi leen di dénk bi sunnati sama sunna waaw sunna yeneen mi aleyhi salaatu salaam bu problème yi amee jamonoy fitna moo lay moo lay sauver de jamonoy bu fitna amul mooy li lay sauver mooy li nga xam ne mooy tax nga nekk ci njub bu fitna ñëwee mooy li lay sauver mu ngi mel ni fitna yi géej la waaw géej la yu sàmbaraa yoo xamante ne vague bu ñëw mooy gën garaaw bi ci des waaw vague bu ñëw moo gën garaaw bi jiitu moo gën garaaw bi nga xam ne moo jiitu léegi nag lan moo lay génn ci loolu mooy nga war safinatu sunna waaw nga jël war gaalu sunnatu rasulillah moo lay sauver ci géej gu mel noonu muy bato yonent bi aleyhi salaatu salaam te muy sunnaam mu ne kon fa aleykum maa ngi leen di dénk bu jamono bu loolu amee bu wute yi amee fan ngeen di dellu wa idha xtal wa mooy bu ngeen xëccoo ci mbir wa idha tanaza'tum fi shay'in wala fi amrin bu ngeen koy def farudduhu ila allah wa ila rasul leen ko borom bi mooy alquran wa ila rasul ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam delloo leen ko ci sunna mooy delloo mu ko ci alquran ndax sunna mooy firi alquran mooy leeral alquran kon mu ne kon fa aleykum maa ngi di dénk bi sunnati sama sunna wa sunnati alxulafaa irraashidiin ak sunnaay xulafaa yi arraashidiin ñu jub ñi almahdiyiin ñi nga xam ne dañ leen a gindi bi bien guidés les xalif ñu koy xam ne les xalif bien guidés nga xam ne ñoom lu ñu def suñu boroom moo leen ko defloo moo leen ci moo leen ci niital ba ñu xam ne fii lañu war a jaar masala bu amee moo tax xulafaa ur rashidun bu ñu dëppoo ci masala saxaaba yeneen yépp buñ gisoon le contraire ñoom li ñu gis lañuy topp waaw ndax loolu lañu alayhi salaatu salaam wax fa aleykum bi sunnati wa sunnati al xulafaa ar rashidin te ñooñu ñooy ñan seydna abu bakr radiyallahu an seydna omar ali ibn abi taalib radiyallahu taala al jamii loolu moo tax li ñuy def yokk bi Seydina Omar yokk ci nodd yi àjjuma loolu sunna la laa ya laa yaqulu bi ghayri hadha lu dul koo xam ne xamul waaw kuene loolu du sunna loolu sunna la ndax lan fa aleykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin yaay nag sunna dañ koy jàng de sunna yonent ma lay saar kenn du ko tato ne dañ koy jàng dañu koy jàng mooy xam-xam bi ñu war a jëfe nga mooy ci lu ñëw yow newal ci sunna rek ixtilaafan kasiiran ci wàllu jàpp ñii naan nii lañuy jàpp ñii naan li ñuy jàpp mane defal na taabiin ya defoon waaw kayfa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana naka la yonent bi alayhi salaatu salaam doon jàppe waaw loolu la yow gaa yi ñu wuti naan ñii oo oh, nii lañuy jàppe ñii yow loolu lépp bàyyi leen fële ak lu ñu màgg-màgg teg leen fee parce que yow kenn waxu la nga roy leen kiñ la royloo ne laqad xalaqad kaana lakum fii rasulillah uswatun hasana modèle bu baax bi suñu boroom wax ne ko topp ko kii la wa atiu allah wa atiu rasul topp leen yàlla topp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa bu ngeen ko toppee daal di jub kooku ngay xool lan la doon jëfe moom nga jëfe loolu léegi nag boo ko jëfee ku mu dëppoo ci ñi ci des al ku mu dëppoowul it xayrun yow yaa ngi ci sunna quoi waaw ixtilaafan kathiran nan la ñuy jullee ñii naan nii la ñuy jullee naan nii yow xoolal yonent bi alei satu salaam xadiis yi lan la wax noonu la doon jullee nga xool loolu nga appliquer ko jeex naa takk mu jeex que dëppoo naak li diw doon def wala dëppoowul ak moom loolu yow pare nga anta ala xayri yaa ngi ci yiw ko waa fii xayri waaw lu ñëw rek noonu la lu ñëw noonu la fa alaykum bi sunnati loolu nag ku ko jàngul nooy xamee ne lii mooy sunna boo ko jàngul noo koy xamee boo xamul boo jàngul nag ngay xamee ne lii sunna xulafaa ur-raashiduna yi la ah Seydina Omar mi nga xam ne moo créé diiwaan loolu sunna la waaw diiwaan loolu sunna la ak tamit impôts yi nga xam ne dañ koy daraa ib yenn yi nga xam ne moo ko créé loolu yi sunna la waaw loolu lépp sunna la bon loolu nag mu ne nan ngeen di def tamassaku biha na ngeen ci ngoy na ngeen ci ngoy wa addu alayha bin nawaajiz mooy leen ci mooy xam nga looy mooy mooy boo naroon bay wadd benn buum moo fi ne bu la mën a sauver al urwa al urwa al wusqa lanfisaama laha waaw bi nga xam ne du dog jamais mu dog du am du dog de loolu mooy sunnaa yonent bi aleyhi salaatu moom rekk la ci mën a génne mooy ko mu ne mooy ci waaw moom la wax fële moom la wax ci suuratul baqara hein moom la wax lam fi saama laha kooku du dagg de bil urwa mooy al wusqa bu dëgër bi kon mu ne mooy leen ci wa wa addu alayha bin nawajiz non seulement mooy leen ci mais jël leen ko ngeen ŋànk ko ŋànk ko sa bañi kanam sa bañi kanam daa wóor loo ŋànke sa bënu kanam buñ koy bif muy dañ mais jël leen bëñ ya ca biir ah yu naqaree yéyi ca biir nga foofu noonu ngeen koy ŋam ngeen di dugal sunnaay yonente bi alei satu salaam ak sunnaay xulafaa ur rashidun yi radiyallahu anhum nga daal di leen ŋànk foofu téye ci mooy xam nga loolu mooy ngir nga bañ mu gaaw rëcc gis ne misaal bi yonente bi alei satu salaam joxe mooy diine boo ko yoree yor leer de toute façon am na yu ñëw ngir baaje la ngir nga bàyyi loolu moom du dool lool lool du jaas loolu mooy manu cee ñàkk mooy dina am ñuy ñëw di la yow mii xam nga ne lii ngay def yow lii ngay def est-ce que gis nga kenn ku def ni yow xam nga loolu mën na indi dut ci nit ki mën na indi dut ci nit ki waa joo xam ne Euh, moom li muy def dafa gis sunna bu boo xam ne dafa gis ne yonent mi alayhi salaam nii la def mais comme que waa réew mi moom xamuñu sunna parce que ñoom li ñu doon def rek mooy inna wajadna abaana ala umma fa inna ala na koy wax loolu lay def mooy lay ñu waxoon inna wajadna abaana la ñu waxoon ñoom seydina ibrahim alayhi salaam ak saxaa ak ak yonent jiitu woon seen ñoñ ñi buñ leen di wax pour génne leen ci liñ ne lan lañ doon tontu inna wajadna waaye ñun daal naa dañoo fekk aba ana suñu bàyyi ala umma ciw doxalin ci aw yoon wa inna ñun nag defuñu dara lu dul ala atharihim ci seeni trace na moom lañuy xencu di ci wéy di leen ci roy looloo tax ñuy def lii ñuy def bari na ci jullit ñi ñoo xam ne tontu boobu lañ am waaw dangaa bëgg a wax kon li fi li fi mag ñi nee woon baaxul yow yaa ki waxoon loolu yonent yële yéen a yem inna wajadna abaana ala umma te alhamdulilah sax yow ba ba lool sax fekk la ci l'islam ndax bu dul la fekkoon en dehors de yow yéeféer nga nar a deewe comme na ñoom nañ dee woon ci kéeféer ne dee duñ ci bàyyi parce que seeni maam nii lañ ne woon mag ñi nii lañ fi nee woon ñi nii fi nee woon loolu du lay ci diine loolu du lay gisoo fenn ci li nga xam ne moom la ñuy wax argument yi nga xam ne mooy dalilu shar'i hein dalilu shar'i nga ne ma mais fi'lu ahlil madina ñu ne la fi'lu ahlil madina imaam Maalik rahmatullah alayhi bi muy wax ci loolu ñooñu dafa leer leeral na ko leeral na fi'lu ahlil madina bu ñu koy wax dëgg-dëgg mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ci histoire saa saa bi ni ñu natte muurum koor ba mu fa taalibe imaam Abu Hanifa bi rahmatullah alayhi ñëwee ñu am ci ak wuute li imaam Maalik def lenn la def comme que ñu ngi toog ci mbooloo mi waaw muy Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani rahmatullah alayhi troisième personnalité du ngiiru ginnaaw imaam Abu Hanifa imaam Abu Yusuf imaam Muhammad ibn al-Hasan mooy troisième personne ci ngiiru imam Abu Hanifa ne woon taalibeem deuxième grand taalibeem bi gënoon a taqoo ak moom ak al imam al qaadi Abu Yusuf rahmatullahi ala al jamii imam Malik lim def rahmatullahi alayhi lim def ci mbooloo mi comme que boroom xam-xam ay xam-xam la ñuy waxe wuute nañ saa lan lan lay représenté ndax waa Irak dañoo jàppoon ne ñoom liñ ko jàppe woon ak waa Médina bokkul imaam Maalik rahmatullah alayhi li mu wax li mu def ci mbooloo mi lañ toog mu ne yow diw di désigner yow yow di désigner ñu toog aywa par kenn kenn bañ ci mu ne leen jóg leen ku nekk demal seen kër ngeen indi saa mooy li ngeen doon natte pour muddum koor ngeen indi ko ku nekk indil sa bos boo xamante ne nii dem leen ngeen indi ko ku nekk dem këram ñii jaar ne ñii jaar ne jaar ne ñu dem ku nekk indi ñëwaat indi ñu indi lépp niroo ñu ne leen yéen lii ñu ne lii de ñu ngi fekk sama baay moom la yoroon te sama baay boobu saxaaba la woon moom mu ngi ko jële woon ci yonent sallallahu alayhi kii wax loolu ci loolu la imaam Muhammad ibn al-Hasan ndax boroom xam-xam loolu la bu gisee dëgg day xam ne dëgg gii sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu leeree li imaam ash yi doon wax que ne du ñu ko fi bàyyi ndax waxu kenn ak kooku ku mu man di doon neewul ne ah man nag damaa am sëriñ comme li ñuy wax rek ñun. waaw damaa am sëriñ waxul ne ah man nag du ma wuteeg sama imaam imaam Abu Hanifa du ma wuteeg moom mais non parce que mbir mi leer na imaam Malik lii mu wax woo gaay ku nekk dem jëli këram mu ñëw indi lii de sama sama baay baay moo ko doon utiliser moom mu jële ko ci sama maam te sama maam saxaaba la woon radiyallahu ta'ala lii lañ doon utiliser diw tamit ne man it lii de sama baay sama baay jële ko sama maam lii lañ ma sa yor te moom. saxaaba lañu dëkkoon Medina loolu mooy loolu daf mooy kon nga gis ne amalu ahlul Madina mooy la mooy ne ndax yonent bi saa saam fii la newoon lim doon def fii la ko doon defee bàyyi fi ay traces saxaaba yi ñoo gënoon a téye li nga xam ne moom la doon jàngale. jaarale ko jàngal ko seeni doom bàyyi ko fa loolu nag ñooñ nga fekk ci jëf jooju loolu la ñuy wax ne loolu mooy amalu ahlil Madina nga xam ne lii day leer ne lii ci yonent bi saa saam la jóge waaw comme li imaam Ibn Taymiyya doon wax rahmatullah alayhi moom ñépp d'accord nañ ne ba ci jamonoy imaamu Maalik trois première générations yi bid'a duggul Madinatul Munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon mu leer kene buñ naan ma ne la kon nag yow sa amalu ahlul madina boobu ngay génne pour galgal loolu mënul nekk galgal tegal nee parce que loolu sunna la voilà <laughs> mais waxoon naa la amalu ahlul madina yow doo dem tey hein nii ñu nekkee euh, onzième jour ci koor gi nga ñëw ramadan nga ñëw naan bon nañ dem Medina xool li ñuy def voilà lañuy def amal ahli Madina non non waxuñ la loolu quoi loolu taxul ñuy wax <laughs> waaw <laughs> voilà léegi mooy kon yow booy tontu loolu yàggaa yéli yam ay dangeen bëgg a contrôler fi mag ñi newee woon ma ne loolu du mag mooy yooyu yépp ay baaje la ay mbir la yoo xam ne day ñëw ngir secouer la ngir nga bàyyi sunna bi ngay jàpp waaw te ku ku dundal sunna mooy rey nga ay bidaa waaw dundalal sunna yonent ma ne sa sam rey nga ay bidaa te ba ngay rey bidaa ya nag ah ña ne nag ah <laughs> bidaa daa ami soldat bi bidaa dafa am ay soldat nitu bidaa bidaa foo ko gisee am na ay nitu bidaa yoo xam ne ñoom ñoo koy jàppale ñooñu nag pour nga jële leen ci pare nañ ngir ne la tuy waaw aj ji la ngir continuer ci li ñu ne loolu nag foog ñu baaja la foog ñu sëbuwe la pour yow na bi nga jàpp nga fexe bàyyi ko yonenoo tax yonent bale saab saab waxul nañ ko ŋànk ak fii de dane nañ ko ŋànk ci biir bëñ ya ca biir ca dëgëj ya nañ ko ŋànk ca dëgëj ya waaw ndax sunna ku yor dëgg sunnaa yonent bale saab saab noon la vague bu ne dina ñëw mbéj la tël ngir nga bàyyi ko waaw parce que ça dérange parce que gaa yi nga xam ne sol ay yére yu buuboob di jaayu kilifteef waaw di sol yére yu buuboob fu nekk ñu jaar fa ngand tollu ne te loolu du daraay sunna du daraay sunna yonent bi aleyhi salaatu salaam mi doon wax naan lépp lu tegu ci euh, dojoor yi lu ci lu ko dépassé rek fa fi naar ngay gis gars yi moom di buubal ba mujj mel ni mel ni loolu mooy li nga xam ne mooy diine ñooñu yow miy doxal diine di sol loo xamante ne du àgg foofu dañ lay fexee baaje waaw dañ lay fexee baaje fexe laa secouer waaw xoolal sawaay sa seen kër dafa taa ak wax yu mel noonu lu ne ñu wax la ko pour rek yow nga bàyyi loolu def ni ñoom pour nga bàyyi loolu mooy buñ gisee yi koo xam ne day yar si kim ngir topp sunnaa yonent bi aleyhi salaam te wat ko moom ñépp a d'accord ne mooy wat ko dafa xaraam ba moo tax imaam Maalik doon ra rahmatullah alayhi euh, jàppoon ne ñooñu dañ koo war a euh, yar waa ji wat si kimam dañ koo war a teg ay ay daan tanzir ko dóor ko ay yar mooy comme que moom kilifa yi naan kilifa yi diine yépp ñu nu gis ñoo dàq xuuf seen sikkim yi ah bu ñu gisee bu ñu gisee ku yar sikkim di topp sunna da dañ leen di déranger li ñuy fexe dañ lay baaje nan lañ lay baajee ko secouer ah diine yamul ci sikkim de waaw yooyu lañ lay wax ay ngir ngir doya la waaw te lool sax daanaka juif yi da ngay gis rabbin yi seen sikkim yi ñu gudde te yonent saa salaam moo ne xaaliful yahuuda wan nasaara ya subhaanallah mais nan la nit mën a waxe loolu mel ni ñoom seen loolu masuñu koo am rabbin yi juif yi masuñoo am ay sikkim yu gudd est-ce que dafa taxoon yonent dëkkoon ak yonent sallallahu alayhi wasallam Medina est-ce que dafa taxoon ne léegi nañuy wax suñuy sikkim parce que nañuy wuteek ñoom xoolal saxaaba bi radiyallahu anhu waxoon <laughs> fekk yeneen saa salaam gaa yi naan bon juif yi de nee nañu jigéen bu amee mbërëg képp koo xam ne euh, dafa mooy ñoom dañ ko doon mettre en quarantaine waaw léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ne def leen lépp ba mu des ak ñoom ba mu des ki am mbërëg sax ba mu des lan sëy mooy acte rapport direct léegi am ab saxaaba bu ne bon radiyallahu anhu <laughs> bon ñun est-ce sax ñun waruñoo kii waruñoo ñëw sax sëy ñoom pour wuteeg sax juif yi yonent bale sax sa mer dina wuteeg ñoom quoi mer parce que ci loolu mu wax mooy naka mooy loolu yàlla ko xaraamal mais dañ koy def parce que lan ngir dina wuteeg juif yi kon mooy yow nan nga mën a ñëwee naan <laughs> way nañu ko wat parce que euh, dañ koo war a wat sax ndax xikmaay lii lii logique u mooy ne wat sikkim sax moo gën parce que juif yi léegi naan la yow yan juif ngay wax ramee yi ngay wax yow juif yi la dàq xoos waaw ñi nga fiy gis intellectuel kàccoor yi gars yi naan ay intellectuel kàccoor yu bari ay yahud lañ da nga leen a gis sikkim même boo nee ramee yi en plus dañ naan la yeneen timale saab-saab fekkoon na ko fi te taxuloon mu xuuf ko dane en fulle xaa voilà yar leen seen sikkim yi te ngeen wàññi seen naanu yi waa xaaliful yahuda wal majuus waaw wan nasaaraa ci beneen wuutelee nag de dee leen mooy seen seen moustache yi dee leen ko wàññi voilà wàññi moustache bi foofu na ngeen di wuteeg juif yi ak majuus yeeg zoroastriens yeeg ak chrétiens yi ndax ñoom dañuy bàyyi seen moustache yi loolu boo gisee sax gaa yu bari dañuy ñoom dañ doon xuuf surtout majuus yi dañ doon xuuf seen sikkim yi bàyyi seen moustache yi am na ñoo xam ne l'iblis wor na leen ñu jàpp ne pour wane nay intellectuel lañ dañuy bàyyi moustache parce que gis nañ koo xam ne nee nañ ab ab ab tête la woon moom noonu la meloon ñuy mel ni moom waaw di Lénine jaayu Lénine Lénine lu ak ñoomin Khrouchtchev ak a ca des Lénine ak booy communiste su façon yooyu gaa yooyu ñu xuus seen sikkim yi bàyyi seen moustache yi walla iyaazu billaah te loolu lay nenti ma lee saar sàmm tere woon loolu yépp leeraloon nañ ko biñ nee ci masalaay E masalaay wat sikkim ak yar sikkim kon mooy loolu lañ lay wax diine ji yamul ci sikkim waaw wala ñu naan la ay sëriñ diw moom amul sikkim dañ naan la mais après mataa abadana allahu bi sëriñ diw kaña lañuy buur yàlla daal di ñuy jaamoo boroomam naan jee leen jaar fii si sëriñ diw def hein mais nag sëriñ diw na xos moom loolu affaire am la moom la concerné mais man sëriñ diw tënkuma ci lenn bu doxalul sunna man xooluma mbiram du ma ne nag tout le temps léeg-léeg bu defee lu rafet ma ne waa rafet na lii de jar na cee roy mais bu boobaa royuma ko directement yonent saa salaam laay roy léegi nag moom bu ya bu bu jëleet sunna rey ko man du ma ko jàppale ci reen bi sunna googu wal iyaadu billah mooy kon noonu lañ lay baaje moo tax yonent bi saa salaam mu jox am solo mu ne addu alayha wa addu alayha bin nawaaji seen dëgg yi ca biir ngeen di ñànk mbir mi ku am dëgg lool la waaw da am dëgg siit bi jóge ne le la wax waxi caaxaan yoo xam ne day tax yow boo dof dof loo dina la baaje ba nga commencé bi dute waaw indil la ay kàccam yu mu teg naan gis nga ñii dañoo usurper affaire yi voilà ñii nii lii waa ahlu bayti te yéen ku leen gis xam ngeen ne xam nga la siitu kàccoor ba doon wax naan ak mën kàcc waaw boo gisee sëriñu Sénégal yi suñu mag ñi ni ñu doon taggee waa kër yonent sa salaam waa kër yonent saa salaam la suñu la la ay sëñ Tuubaa ak ñooñ doon tagg radiyallahu anhu dëgg mooy yem foofu du dëgg ñoom li ñuy tagg fayaa maadiha rasul la tansa sahbahu faman yansahum fal madhu madhun muqatta waaw yow miy tagg yonent bi aleyhi salaatu salaam bul fàtte dane ahla baytihi ah wala njabootam kese déedéet bul fàtte saxaabaan yi ndax ku leen fàtte sa tagg boobu des na dafa am erreur parce que suñu boroom moo nam këne yonent bi aleyhi salaatu salaam moo boole saxaaba yi ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku leen gàkkal moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ko ku leen sopp dafa fekk sopp giñ ma sopp nga leen sopp waaye képp koo xam ne danga leen a bañ bañ boo ma bañ man sallallahu alayhi moo roogalaat ba ci sama saxaaba yi kon koo gis mu bañ saxaaba yi radiyallahu anhum xamal ne moo dina bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal iyaazu billah koo gis mu sopp leen mooy kooku man ngaa wat ni kii ci soppe yonent bi sallallahu alayhi wa la bokk waaw moo tax ahlul bid'a wal ahwa ka shi'ati dina ñëw baaje la fexe laa baaje ci dëgg ci nga ne ay yéen sax imaamul Buxaari yi dañ koy seetaat c'est pas lii nii wérul la yu mel noon kii dañuy wax rek affaire yi xadiis yi moo tax siit yi bokk nañ ñi ñoom seen problème bi gën a rëy li leen gën a problème mooy saxiix yi surtout saxiix imaamul Buxaari yi moom mooy téere bi ñu gën a bañ daanaka waaw mooy téere bi ñu gën a bañ mooy saxiix yi moom sax imaamul Buxaari sax imaam Muslim ak yeneen yépp sunan yi yépp waaw parce que fa la xam-xam bi ne loolu c'est normal nit boo bëggee rey am ab ab ab ay nit fexeel fa seen mooy la nga xam ne mooy seen xam-xam nga rey ko waaw nga rey ko boo ko reyee mooy lan lañ fay defati ay kopp lañuy ay ay ay jasat lañuy ñuy doon rek ay koor kese la te kooru kese xam nga ne dundalul dara waaw buñ naan koor xel ma ne ca biir ak xam-xam ba ne ca biir xel ma moo tax ñuy wax waaye yaram mu ne mu ne sëng noonu taxul ñu naan mooy mooy diw diw diw diw diw waaw kon loolu laa foo ne nga dégg kuffaar yi moom tamit dina gëmloo ne yéen di ngeen di wax ay fii sawaay àllaaxira yooyu xam ngeen ne xewut dinañ la baajaloo dinañ ñëw gëmloo ne la gis nga yow àjjana yi ñuy wax am nga ko fii yooyu c'est que gars yi ci désert bi lañ ne woon sonn amuñ woon lu ñu kii temps arab yéeg yonent saa salaam foofu mu ne woon moo tax mu leen doon révélo ci ay jannatin min anhaari na quoi yow yu mel noonu yow yooyu yëpp gis nga ko fii viens ici à Lyon viens ici à à Genève viens ici à Rome viens ici à Manhattan tu vas voir que ndox yooyu yépp di wër mu ngi nii dund gu neex ngay am di am loolu ak loolu boo ñu toppee yor sa saleeru ay cent mille dollars par deux mois wala par kii boo newee ab ab ab trader voilà nekkal fii loo bëgg am am ko di voyager fu la neex ci àddina bi nekk sa aljana ñeneen nag dañoo newoon ci désert ñu leen leen révéloo kese loolu dañ ko dégg waaw dañ ko dégg ndax lan baaje la ndax ndax ndax lan sunnaa yonent bi alayhi bi ngay doxe moo tax yonent bi alayhi nag loolu lépp xamoon na ne loolu dina xew moo tax kon mu ne mooy leen ci mooy leen ci tamassaku biha wa addu alayha bin nawaajis képp ku la bëgg gëmloo ne sunna c'est affaire bu tardé la affaire bu arrière arrière la moyen âge bàyyi ko mu dem waaye waxam yooyu bu mu la toucher jamais jamais jamais waaw tamassaku tamassaku bihaa mooy leen ci sama sunna ak sunnaay xulafaa ur-raashidun waaw wa addu alayha bin nawaajiz ŋànk leen